wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma baad kon ginnaaw bi ñu sante boroom bi tabaraka wa taala di julli ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ñu ñëwaat ci takmilatu ilmil faraid muy complément mottali li nga xam ne moo ñu dese woon ci quelques masail ci ilmul faraid yoo xam ne dañ doon nañ ko gisaat même bu dee ne waxoon nañ duñu ko gis muy masalatul jaddi ma al ixwa muy masala mi jëm ci miraasu maam mu góor ak ay mbokki ki faatu muy ay mbokkam yi mbokkal nday ak baay wala kenn ku mbokkal nday ak baay wala ku mbokkal baay kese wala ku mbokkal ndaw sumu bokkal baay ak ndey wala ku mbokkal bàyyi kese bu ñu fi nekkee naka lañuy miraase miraas moo mële gisoon nañu ko ne masala bu wuute da cee am ku mel ni Seydina Siddiq ak ñi ànd ak moom ci saxaaba mi ci anhum naka noon moom la al imaamu Abu Xanifa al imaam Daawud ibn Ali al-Zahiri al imaam al-Muzani ñoo ñépp rahmatullahi ala aljamii ñoom dañu ne mbir mi jadd bu ñu fi newee jadd day xaj bu xaj bu xirmaan duñu am dara na ko noon moom ixwa yi que soit axawaat shaqiqaat axawaat li ab axu uxuwa uxuwa wala uxuwa li ab ñoom ñépp kenn du am dara waa jumhur te mooy waxu saydna wa maulana ali ibn abi taalib wa kadhalika saydna ibn ummi abdin maulana ibn mas'ud wa kadhalika saydna zayd ibn thabit al ansaari radiyallahu anhum ci saxaaba yi te lool mooy madhabu ñi nga xam ne mooy al madaahibu al athalaatha muy ñetti madhab yi ci maaliki yi Shaafi'i ak Hanaabila rahmatullahi ala al-jamii' ala mashhuuri fi ala al-qawli al-mashhuur fi madhabi al-imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala al-jamii' kenesi dañuy doon nu koy dañ leen di jadd ak ixwa yi bu ñu fi dajee dañu leen di <clears throat> mooy jadd du daaneel ixwa yi ci globalement ci globalement loolu nag ci lañu newoon ci lañu newoon ci loolu jotoon nañu waa jumhuur ñoo doon wax ci jotaay bi weesu waxoon nañ ñoom ni nga xam ne noonu la ñuy lijjantee miraasu jadd ma al ixwa jadd ma al ixwa waxoon nañ ñu ne ñaari cas de figure lañu ko def ñaari cas figure lañu ko def ñaari cas lañ koy noonu lañ koy traité gisoon nañ mu njëkk bi mooy ñoom ñoomi neen mooy maam ak ixwa wala axawaat ñoom kesee fi nekk wala maam ak benn frère wala maam ak benn sœur wala maam ak ñaari frère ak maam ak ñaari sœur wala maam ak ñaari frère ak benn sœur ak noo ko combiner noo combiner mbir mi rek noo defee combinaison bi rek baax na mooy daal en tout cas saaxibu fard raxu leen mooy ñoomi neen la loolu waa jumhurul ulama loolu moo doon première division bi ñu ko def te cas boobu traité woon nañu ko que bu demee noon ñoomu neen règle bi mooy dañuy jox aljadd maa huwa anfa wa axadu la bayna thuluth wal muqaasama mooy dañuy xool maam lañuy seet diggante ñaar yi ana ban moo gën ci moom ci lay gën a njariñ moo koy ëppal njariñ ci miraas mi soit un tiers ñu attribuer ko sedd ko jox ko un tiers wala ñu def li nga xam ne mooy mooy muqaasama mooy ñu wàcce maam wàcce waayu benn frère waaw muy frère mu wàcce waaye ñu wàcce ko wàcce waayu frère bu ko defee séddale bi ni muy demee nag bu boobaa mooy maam dañ koy jàppe comme frère la bu dee moom ak ab sœur uxtu shaqiqa comme exemple bi gisoon bii weesu gisoon nañ premier exemple jadd ak ñaari euh, ixwa ak jadd ak ixwa ak axu shaqiq kese ak jadd ak uxtu shaqiqa gisoon nañ ne foofu dañuy mooy euh, sœur bi seeru madame A wala monsieur A mi faatu maamam ji fi madame A wala monsieur A bàyyi ñoom ñaara fi nekk wara doon monsieur A da dañuy wàcce maamu monsieur A comme si moom frère ah seeru monsieur A la bu boobaa mu tansib ko comme li ax di def waaw comme bu doon axu shaqiq moo fi ne woon ak uxtu shaqiqa ni mu doon dox. ni mu ko doon doxale di ko tansib maam noonu lañ ko wàcce waaye loolu gisoon nañ ko kon maam loolu mooy muqaasama bu dee ay góor kese la ñoom dañ koy séddoo comme maam ak i axu axu axuwa yoo xam ne ashiqa comme trois bu boobaa bu dee dañoo dugg ci cadre muqaasama bu boobaa dañuy def dañ koy séddale bisawiya ñu yem ci waaw waaye bu dee jigéen da cee comme maam ak ukhtu shaqiqa bu boobaa li zakari mislu hadhil unsayayni góor day am ñaar jigéen am benn mooy góor day am ñaari wàllu benn jigéen bu ko defee bu boobaa ndax dañ koo wàcce wañ koo wàcce wàcce waayu frère u monsieur a euh, comme si frère la woon waaye loolu nag wàcce waay boobu nag Euh, benn affaire lañuy préciser bala ñoo dem bala ñoo jàll ci deuxième cas bi nga xam ne moom lañu ñu war a dugg tey mooy bu dee ne cette fois-ci maam ak frère yi daa am ñu leen rax wala ku leen rax minimum kenn lu mu ndaw ndaw kenn te bokk ci asxaabul furuun waaw loolu balañ lañ cee dugg mooy côté bii nag mooy wàcce waay bi ñuy wàcce maam ah wàcce ko wàcce waayu frère loolu tekkiwul ne maam day cette fois mooy ci boobu day jouer rôle bépp bu frère doon jouer mathalan wa est-ce que yaa ngi sa këyit gi la xudhu jël ko ñu dem jël ko ñu dem ah. man a anamu waaw ah, ah, léegi pour ma leeral li ma la wax mooy këne maam du taxaw taxawaayu taxawaayu frère même bu dee dañ ko wàcce ci anam yépp jëloon nañ exemple bi weesu axun maam monsieur a wala madame a dafa faat dafa faatu bàyyi fi maamam ak kan comme euh, axu shaqiq wala uxtu shaqiq ah yaa ngeeg moom jarul sax nga koy bind xool ko rek maam la fi bàyyi ak sœur germaine wala nga jël beneen exemple mooy maam la fi bàyyi ak frère germain muy ki mu bokkal nday ak baay jigéen wala ki mu bokkal nday ak baay tey góor mooy xam nga buñ ne dañuy wàcce maam wàcce waayu frère mooy muqaasama bu boobaa mooy li frère doon dox lay dox loolu moo tax bi mu fi nekk uxtu shaqiqa hein maam man koo tansib bu dee ne dañoo dem ci muqaasama loolu nag lañ la ne du day dox tout temps maam day dox tout temps ci loolu mooy dina dox loolu loolu noonu day dox saa bu saa bu ñu duggee ci muqaasama laa bëgg a wax day dox mais par exemple ni nga xam ne axu shaqiq xoola xam nga aku shaqiq bu fi newee ak uxtu shaqiqa ñaata lañ dë ah ak um voilà jëlal ma exemple boobu te moo ñuy defal transition sax fi ñu jëm ndax saaxibu fard lay dugg bu boobaa comme fard comme comme ci um léegi nag mais li ma soxla li nga xam ne moom laa soxla fii mooy euh, axu shaqiiq ak uxtu shaqiiq ak umm muñ fi newoon bindal ma umm ndey yaay mama mère axu shaqiiq ak uxtu shaqiiqa ñii yaay lu muy jël hein yaay lan lay jël mooy defal ma miraas mi laa bëgg a wax nga ne ma yaay alors aaya onze bi suratu nisaa i dafa waxoon alors yuusikum allah a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim yuusikum allahu fi awlaadikum lidakari mithlu hazzil unsayayni yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayni fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni eh, falahuma falahunna thuluthaa maa tarak falahunna thuluthaa maa tarak eh, wa in kaanat waahida falahaa nisfu wa li abawayhi likulli waahidin minhumaa sudusu mimmaa taraka in kaana lahu walad waaw wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus in kaana lahu walad waaw sudus lay am fa in lam yakun lahu walad mooy ñaari waajuram yi ku nekk ci ñoom day am un sixième bu dee nekki faatu madame awalu monsieur a daf fee bàyyi doom bu fi bàyyiwul doom mu ne wa in fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummihi as-sulus bu dee ne nit ki dafa génn àddina wala femme bi bàyyiwu fi doom ñaari waajuram muy baayam ak yaayam war koo donn te amu fu doom amul doom fali ummi yaayam ay am sulus ma ne ma euh, kon yaay kay fii sulus ma ne la yow tee nga àggale xam nga maa ngi doon bi passé fokk xaj buy dinañ ko gis insha allah te niñ koy gise mooy ci mooy ci dinañ ko gisaat ci alquran kese ci aaya yi ma ne la yow tee ngaa ji àggale aaya bi mooy bu amul doom rek te ñaari waajuram war koo doon yaay may am sulus nga foofu ak galil aaya bi ba xam awaa ah, ah, kon xaaral fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi bu amee ay mbokk ah mooy frère bu amee ay frère la wax te ay frère pluriel bi mu ngi commencé ci deux bu amee deux frères jëm kaw yaay dootul amati sulus waaye sudus lay am fa in kaana lahu ixwa li ummihi sudus bu boobaa yaay day am sudus dootul amati sulus te lool bu dee benn frère la ak benn sœur doy na ci sëkk soxlawuñ muy nekk ñaari frère bu dee ñaari sœur la yaay dootul am sulus bu dee madame A ñaari sœur la fi bàyyi mooy ñaari jigéen ñoo xam ne moo moom wala monsieur A mi faatu ñoo bokk ndey ak baay wala euh, ndey wala baay kese bu boobaa nday yaay manatu la am lan manatu la am li nga xamante ne nii mooy sulus day dem sudus mooy góor a jigéen a ci yam bu ñu matee dër a jeex na ma ne la léegi seetal fii ummu waaye ki faatu madame mu monsieur bàyyiwu fi doom mais bàyyi na fi frère frère ak sœur am shaqiq ak ukhtu shaqiqa kon yaay lu muy am nga ne ma un sixième ma ne la gis nga lii yemal fii wo xool laajuma la nga defal ma miraas mi déedéet yaay rek laa soxlawoon mu am lan lay am léegi axu shaqiq ak euh, uxtu shaqiqa mooy da koy tansib axu shaqiq day tansib uxtu shaqiqa ñu nekk asaba di xaar yaay bi mu jëlee un sixième am un sixième mooy un la ciy am ndax boppu masala bi ida kaana hunaka fardun wahid fa aslu al mas'alati maqaamu hadha fard muy six bi un la ci yaay am cinq ciy des cinq yooyu li zakari mithlu hadhil unsayni moom ngay def après li ci des yaa koy seet noo koy defee ak bu dee dafa laaj tasxiixul inkisaar inkisaar waaye loolu taxu maa dama la wax exemple bi léegi jëlal ma ci kanamam comme que dañ ne la maam buñ ko wàccewee wàccewaayu frère day taxaw même place am nañ jël même configuration ummu defal ma ummu place u axu shaqiq bi nga defoon axu shaqiq ci suufu umm umm deux points ci suufam axu shaqiq nga defoon defal ma fa jadd tey après ci suufu jadd comme na nga defoon rek uxtu shaqiqa defal ma fa uxtu shaqiqa voilà uxtu shaqiqa léegi léegi yaay fii lu muy am nga ne ma yaay bon aay bi sànk kon wa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus dane bu deene fa in lam yakun lahu bu deene ci faatu amul lawoo ñeel ko waladun doom wa warisahu mu daal di koy doon abawaahu ñaari baayam yi di yaayam ak baayam ak yaayam fali ummi ñeel na yaayam assulusu li nga xam ne mooy mooy xalal ji buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj ba fa in kaana la wooyaxuwa bu amee ay mbokk nag muy mbokk yu jigéen wala yu góor wala benn bu góor ak benn bu jigéen fali ummi ñeel na ndeyam assulusu li nga xam ne mooy alal ji ñu ko xaajee li nga xamante ni nii mooy juróom benn xaaj benn xaaj ba muy un sixième ma ne la léegi léegi nag jadd mii umm lu muy am nga ne umm xaara ma ne la umm lu muy am nga ne ma umm comme que dañoo wàcce jadd wàcce waayu axu axu shaqiq kon moom day tansib uxtu shaqiq du d'accord nañ bu dee ne bu dee ne dañoo dem ci muqaasama léegi euh, ma ne kon kay bu boobaa kon yaay comme que dañoo wàcc jadd wàcce waayu frère kon moom da dañuy considérer jadd comme frère kon bu boobaa kon umm mënu la am un tiers un sixième lay am xaaral ma bind un sixième ma ne la arrête nag arrête stop lii laa doon wax ne ma jadd nag wàcce waay bi ñu ko wàcce frère du dox nag tout temps ci loolu waaw mooy lii rek laa la bëggoon wax mooy fii jadd mii du wàññi frère yaay dara mooy gis nga jadd même bu dee dañ ko wàcce wàcce waayu frère mais nag manu la xañ yaay un waaw <laughs> waaw loolu noonu la moom la la boroom way wi doon wax ci biir miraasul jaddi wal ixwa ah wa huwa ma al inaasi inda mithlu axin fi sahmihi wal hukmi illaa ma'a al-ummi falaa yahjubha bal thuluthul maali lahaa yashabuha waaw mu ne wa huwa ma'a al-inaathi 'inda al-qasmi mithlu akhin fi zahmihi wal hukmi illaa ma'a al-ummi falaa yahjubha bal thuluthul maali lahaa yashabuha mu ne wax woo gis nga maam ma al inaath yi bu fi bokk bu bu ñëwee fekk fi ay sœur war a donn ànd ak ay sœur sœuru ki faatu ah indal qasmi ca miraas moo mële mislu axin dañ koy wàcce bu dee muqaasama waaw indal qasmi mooy bu dee muqaasama lañ ko lañ dem bu boobaa dañ koy wàcce wàcce waayu frère wa huwa mislu mislu axin day mel ni ki nga xamante ni mooy axun mooy frère lay mel dañ koy wàcc fii sahmihi ci part ba frère bi am moom la maam di am wal hukmi atte ba frère doon am moom la maam di am ila ma al ummi bu fi yaay ndewee comme mooy misaal bii ma la jox ummun jaddun ukhtu shaqiqa dana la ma al inaasi moo xam nga defoon ukhtu shaqiqa wala deux ukhtu axawaatu shaqiqa axtaani shaqiqataani wala trois euh, ñu euh, euh, ñu bari shaqiqaat ak lu mu mën di doon ñoo ci yem wa huwa ma'a al inaasi inda al qasmi bu dee dañoo dem ci muqaasama mithlu axin dañ koy wàccee wàcce waayu frère fii sahmihi ca part ba muy am wàlloo muy am wal mi atte ba frère doon am tax mu tansib sœurs yi loolu la jadd di taxawe bu dee ci muqaasama lañ dem waaw bu doon frère a fi nekk frère amul naan ay nañ dem muqaasama bu fi nekk sœuram moom da koy tansib direct automatiquement c'est automatique alors que fii nii miraasul jaddi ma al bu dee frère moom amul loolu frère bu ñëwee fekk fi sœuram da koy si automatique alors que bu dee jadd la jadd miraasul jadd ak axawaat yi wala ëxwa yi bu boobaa dañuy xool comme que dañuy xool bu dee ñoomi neen la dañuy xool est-ce que entre sulus jox ko sulusul mal al kaamil wala yóbbu ko muqaasama wàcc ko wàcc waayu frère bu gën ci moom loolu hmm, moo tax looloo tax mooy manaan la bu dee muqaasama lañ dem dañ koy wàcc wàcc waayu frère mais bu dee nag illaa ma mu taxawal taxawaalam am la frère doon am mooy li zakari mislu hadhil unsayayni waaw góor ñaar jigéen benn waaye ah kun suuf bu dee ne mook yaay fi nekk comme lii bu dee yaay jadd ukhtu shaqiqa falaa yahjubuha maam manula hajbu hajbu nuqsaan ki nga xam ne mooy yaay ndax waxoon nañ la yaay hajbu hirmaan mënu koo dugg bul fàtte siis yañ la waxoon ne ñooñu xaj bu xirmaanin man la dugg ci ñoom waaw xaj bu xirmaan xaraamal lañ xaj bu xirmaan ah ci seen kaw te yaay ci la woon ci jigéen ñi ah, yaay la woon jabar doom ju jigéen wala doom sët bu jigéen boo xam ne doom ju góor a ko jur ci ay cas ah mooy doom bu jigéen maam la jabar doom bu jigéen ñii la jeex na sët bu jigéen sax beneen affaire la ak ci góor ñi baay ñetti lañ baay jëkkër ak doom jeex na ñii kenn du leen xaj bu kon kon xaj bu gis nga ma ma yaay xaj bu nuqsaan lañ ko def dafa jóge fulus moo ëpp ñu yóbbu ko sudus bu dee dafa am ay frère ah fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummi sulus fa in kaana lahu ikhwa fa li ummi sulus léegi loolu nag fa in kaana lahu ikhwa boobu bu dee dafa ay frère maam nag du dox même bu dee wàcc nañ ko wàcc waayu bu dee moo ottu shaqiqa kese fi nekk ñuy dem ci muqaasama loolu nag du tax mu wàññil yaay surusam ba day mat sëkk moo tax mu ne illaa ma al ummi atte yi frère di taxaw bu dee ne moom dañ koo wàcce wàcce waayu frère moom moom maam loolu lay doxet te la cër ba frère bi am lay am illaa ma al ummi mooy atte ya lay taxawe ba mu des bu dee mook yaaya fi nekk na frère doon def ba mu fi nekk uxtu shaqiqa tax mu xaj ñu nekk deux fa in kaana lahu ixwa ñu nekk mat nekk mat deux jëm kaw wala deux kese tax ñu jëlee yaay ci un tiers yóbbu ko ci un loolu maam bu ñu ko wàccee wàcce waayu ki nga xamante ne mooy frère tamit loolu moom manu koo def maam manu koo def yaay moo tax illa ma al ummi fala yahjubuha bam des bu dee moom yaay comme jadd umm jadd uxtu shaqiqa même bu dee wàcce nañ dañoo dem ci muqaasama wàcce jadd palaasu frère bu boobaa du xaj bu ki nga xam ne mooy yaay di ko jële ci sulus mooy xaj bu nuqsaan yóbbu ko ci sulus bal li am ba def sulusul maali un tiers alal ji kaamil waaw miraas mi yëpp alal yëpp lahaa ñeel la yaay yashabuha moom lay àndal lii rek mooy exception léegi moo ñuy defal nag transition xam nga ummun ce que lii mooy deuxième part bi waa jumhur doon wax ne bu dee ne Ah! daa am ku leen ku dugg seeni mbir waaw ku leen ku leen ci fekk si koo xam ne saaxibu fard la kon waxal ak sa waa ji ñun waa jëm jumhur ñu ngi départ ñu ngi wax yow lii yaa ko waxal sa yii loo bëggoon a wax la wax nga ko ginnaaw bi ñu defalee suñu résumé li ñu jotoon a wax waxal ak sa waa ji ne ko ñun waa jumhuur fa ñu ko waxoon mu teg loxoom léegi nag ba daj ba ba tey léegi ñëwaat nañ ne reprendre at kayitam eh, saa yi dégg nga ayo bismillah ndigal la <laughs> bul gàttañ lu lay lay ndigal la waa jumhuurooy wax de minal maalikiyati wa shaafi'iyati wal hanaabila ñoom ñooy wax de ay wonee nañ nga jël sa kayit waaw mu ngi jëlal sa bindukaay léegi deuxième cas bismillah ya ma'shar al jumhur walillahi alhamdu wal minna bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa eh, waa jumhur bi nga xam ne ci jotaay bi weesu eh, ñu ngi ñëwoon ci miraasu al jadd ma al ixwa contrairement ak li suñu mag ñi wax xanafiya yi al imaam abu xanifa rahmatullahi alayhi wa radiya anhu kene jadd day xaj bu euh, euh, frère yi ñun waxuñ loolu te leeraloon nañ ko jotaay bi weesu waxoon nañ la nag ñun ni ñuy miraase mbir mi mooy dañoo ànd ak li Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu taala anhu moom ni mu ko defee moom lu yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon afradukum Zayd kama warada fi al bi sanadin kon ginnaaw bi ñu waxee première cas figure propos bi ni maam ak i frère di doon mooy bu dee ñoomi neen la léegi deuxième cas moom la ñuy gis tey mooy minimum kenn rax te bokk ci asxaabul furuud minimum kenn nu mu ndaw ndaw am na ku leen rax kenn léegi nag comme ni ma la waxoon bii passé joxoon la règle bi ñun waa masharal jumhur nañ lay joxaat règle fii ak fi ñu jógee bu dee ñoomi neen la règle bi lan la woon mooy dañuy tànnal maam diggante ñaari mbir soit ñu jox ko sulusul maalil kaamil wala ñu yóbbu ko muqaasama mooy wàcce ko wàcce waayu fereer yooyu nag dañuy xool kaa bu nekk ban moo gën ci moom ban moo gën am njariñ ci moom ban moo gën a baax ci moom loolu lañ koy tànnal ci ñaar yooyu léegi nag beneen mbir la fii nag beneen règle la mooy bu dee ne daa am minimum kenn saaxibu fard wala saaxibatu fard wala sawaaxibu fard ku leen rax a ah, boobu nag mbir yi day changer nan lay changer ñu ne la ni muy changer mooy lii mooy cette fois-ci maam dañ koy tànnaloo dañ koy seetal dañ koy tànnal diggante ñetti mbir yi fële diggante ñaari mbir la woon biñ nekkee ñoom mi neen maam ak i frère ak i sœur sulusul kaamil wala muqaasama fii nag ñett ñetti mbir la ñuy xool la ñuy tànnal maam ana ban moo gën a yéwén ci moom léegi ñetti yooyu laa lay wax bindal ah comme ni nga xam ne moom la suñu mbokk mi euh, al imaam ar-Rahabi rahmatullahi wax fa alqi nahwa ma aqulu sam'a wajma hawaashil kalimaati jam'a bismillah kon mooy ñetti yii la seet xoolal ci maam ba gën ca moom ñu tànnal ko ci benn ci ñett yi ñu ne bismillah ñu ngi leen di déglu ñu ne imma sudusul maal soit dañ koy jox un mu alal gi mooy un mu alal jëpp loolu mooy premier bi koy tànn bu dee ne dañoo gis ne moo gën a moo gën yéwén ci moom te moo gën ci moom walla ñu ñu attribuer ko jox ko deuxième choix biñ koy mën a tànnal sulusul baaqi sulusul baaqi mooy ba saaxibu fard jëlee que suñu borom ne bu miraas mi demee nii jël nii ngeen jox ko walla ñii mu ne dañ ne la minimum kenn mën na nekk ñu bari ñoo xam ne asxaabu furud lañ te ñooñu waxoon nañ la ñi ko mën a ñi ñi ñi mën a dajeek maam ak frère six lañu ak zawju ak zawja ak bintu ak bintul ibni ak al ummu ak al jadda jeex na six ñi ñoo mën a dajeek ñoo ci asxaabul furud ñii ñoo mën a dajeek maam ak frère ci biir miraas mooy ku dul ñii boo fi dugaloon ñeneen da leen di xaj par exemple bàyyi manu la dajeek ñoom lu tax baay manu la dajeeg ñoom mooy liñ naan minimum saaxibu fard baay manu koo doon parce que baay bu ñëwee non seulement xaj bu na xaj bu xirmaan ma mais xaj bu na xaj bu xirmaan frère yi ak sœur kon manu la dajeeg ñoom ci miraas impossible amul ci miraas ci kaw suuf moo xam ne baay dafay nekk maam ne fi ay frère ne ñoom ñëpp ñu bokk miraas manu la am maa baaye baaye leen di fiy jële ñoom ñëpp kon moo tax ñoom zawju lañ mën a dajeel muy jëkkër lépp ak lépp wu zawja muy jabar ak doom ju jigéen mën naa dajeeg ñoom ndax moom du leen xaj bu xaj bu xirmaan déedéet du leen xaj bu xaj bu xirmaan waaye sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor moo ko jur moom itam mën naa ànd ak ñoom mën na leen fee fekk ak yaay ak kiy taxaw palaasu yaay bu fi yaay newul te moom ne fi muy maam ju jigéen papa pëng ñii la léegi nag kon misaal yi ñuy joxe fii yépp du génn combinaison yaay wala zawju yaay ah ak ay frère ak maam wala jëkkër ak ay frère ak maam walla jabar ak ay ak maam wala maam ju jigéen ak ay frère ak maam doom ju jigéen ak ay frère ak maam doom jigéen joo xam ne doom ju góor moo ko jur ak ay frère ak maam loolu nag bu ma nee doom mooy man na nekk pluriel yaay rek ka mënul nekk pluriel waaw jadda wax nañ la jadda yi bu dee dañoo bari bokk même daraja ñoom ñooñu un sixième la ñuy jël bu dee kenn moo koy fab bu dee ñaar ñoo koy bokk bu dee ñett ñoo koy séddoo bu dee juróomit ñoo koy départager wu seen biir un sixième bintu tamit mën a nekk ñu bari bintul ibni mën nañu nekk ñu bari kon mooy kon première kii bi mooy ñett yi ñuy yi ñuy tànnal maam xoolal ko ban moo ko ci gënal bu njëkk bi mooy mooy sudus ñu attribuer ko sudus wala ñu attribuer ko sulusul baaxi loolu moo tax eh, jotaay bii weesu maanaam la sulusul baaqi pareeguñ ci <laughs> après ma ne bàyyi ñu dem loolu dinañ ci ñëw mooy mais lii masala ijtihaadiya la waaw waaw mooy waa jumhur ñoo ko kii nii indi ne sulusul baaqi sulusul baaqi moom duma ci ñëwati waaw bi ci sonnati dootuma ko def ginnaaw mooy masalatul umariya tey nii ma al gharrawayni gis nañ ko gis nga keroog jaa ja jataay ni ñu fi kii kon nag mooy loolu nag la waa jumhuur sulusul baaq yi lañ xëccal maam fii ne bu dee daf fi nekk ak saa ak ay frère ak saaxibu fard saaxibu fard bi jël bokk na ci possibilité yi ñu koy tànnal mooy suñu règle ñun waa jumhuur ginnaaw sudus mooy soit ñu tànnal ko sudusul maali wala ñu tànnal ko sulusul baaqi mooy bu saaxibu fard wala ñi asxaabul furud jëlee ba pare la des ca alal ja moom ak frère yi ñu war koo séddoo ñu daal di koy xaaj ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox ko te loolu li muy li muy a nekk mooy simple la mooy bu dee frères yi li ñuy gën a bari nu frères yi gën a bari sulusul baaqi di gën ci maam <laughs> est-ce nga lool bu dee ne dix frères moo fi nekk ak maam hein par exemple zaw ji nekk fi walla boo kii nu mu tudd umm umm jël un sixième six mooy nekk bopp masala bi hein kii bi nu mu tudd euh, euh, ñu jox yaay un ci six bi mu des cinq cinq yooyu ñu war koo séddale maam ji ak dix frères et yi yow boo ko defee muqaasama mooy nga ne ndax muqaasama mooy ñetteel en fait mooy ñetteel bi <laughs> mooy voilà mooy troisième bi <laughs> mooy soit sulusul maal lañ koy jox lañ koy seetal bu dee moo gën ci moom wala sulusul baaqi wala muqaasama mooy ñu wàcce maam comme wàcce waayu frère comme niñ ko gise woon ci bii weesu lii mooy suñu règle bu dee ne dafa am minimum kenn ci asxaabul furud ku rax maam ak frère est-ce que na est-ce que leer na eh. mooy li ma doon wax sànk nag mooy bu doon diis pour ñëwaat ci parce que dama wax muqaasama rek affaire bi bon man naa ko benn yoon mooy xam nga ne ñoom nu ñuy gën a bari frères yi bu dee dañ ne nañ ko nañ ko nañ ko yóbbu muqaasama séddale leen mbir mi cinq yooyu buñ ko naree séddale ñu ngi koy séddale nu ñuy gën a bari ñuy gën a néewle nu ñuy gën a tuutee la am di gën a bari moo tax ma ne la maam bu boobaa bu dee dix frères yi ak a fi nekk ginnaaw ba yaa jëlee un mu des cinq loolu xam nga ne mos li gën ci maam bu boobaa mooy ñu jox ko sulusul baaqi mooy cinq yooyu ñu xaaj ko ñetti xaaj jox ko ci benn hein léegi ñaataa ci des buñ ko joxee benn mooy loolu fokk nga dem ci tashihul inkisaar mais lu mu ci man di donné mooy moom mooy ëppale dix frères yi waaw ndax dix frères yi nu ci man di demee bu bu maam jëlee sulusul baaqi deux ciy des buñ xaajee alal ji cinq yi ñetti xaaj mu jël benn deux ciy des deux boo ko naree séddale dix personnes bu ñu am lu bari bu boobaa maam kon sulusul baaqi moo gën ci moom alhamdulahu ko nga koy yóbbu muqaa semaine wala nga koy jox te foofu boo seetloo côté boobu sulusul baaqi mais dinañ ñëw ci côté boobu baax léegi kon récapitulons suñu règle bi ñun ma'sharal jumhur avant ñuy emporté wu waaw ah, mooy bu dee ne deuxième cas de figure bi nga xam ne moom lañ mën a doon le maam mooy mu fekk ne maam ak freer yi dafa am ku leen rax ci saaxibu fard walla asxaabu fard kenn wala ñaar ñoo xam ne suñu borom moo ne wala ëpp kenn jëm kaw comme ne ñii jox leen leen lii bu kooku jëlee ba pare soit maam nii lañ ko mën a donnale moom la ñuy lijjanti d'abord mooy priorité après axu owa yi frères yi ñoom après li des lañ leen di xool nan lañ leen koy séddale bu dee ay góor yi neen neen lañ ñoo ci yem bu dee ab jigéen dafa rax seen biir li zakar yi mislu hazil unsayn wala ay jigéen léegi kon première li ñuy li ñuy tànnal maam ngir xool ban moo gën ci moom mooy sudusul maal un te te un sixième ma manu koo wàcc mooy li gën a néew lu a am moo tax bés boo ñëwee gis nga tànn yi un sixième lañ koy jox loolu mooy li gën a ndaw lu mën a am waaw wala ñu dem mukaasama léeg-léeg un sixième tolloog mukaasama nga def mukaasama mu tolloog un sixième la muy am boo ko joxoon un attribué ko un sixième ak mukaasama bi ñu yem ñu yem yoo xam ne li un bi day tolloog bu ma defoon muqaasama la muy am yooyu yëpp day am mooy maam dama koy tànnal diggante ñett yi ban moo gën ci moom soit ma jox ko sudusul maal wala sulusul yi walla ma wàcce ko wàccewaayu waayu frère ñett yooyu laay seet bu dee ne daa am saaxibu far bi ku leen rax ban moo gën ci moom ma defal ko boobee te un sixième loolu ijmaa la que maam manula am lu gën a suufe waaw moo tax boroom way wi doon wax ci miraasul jaddi wal ixwa ba léegi wa taaratan yaxudu sursal maali wa anhu nazilan bi xaali en gis nga yii nii mooy lii nii nii ñu wax nii mooy premier cas gisoon bu dee ne ñoomi neen la ñaar lañ koy tànnal soit sulus maam ak i frère ñoomi kesee ci ne ak i sœur wala minimum kenn sulus lañ koy tànnal wala muqaasama bu gën ci moom bu dee ne minimum saaxibu fard daa ànd ak ñoom entre sudus sulusul baaqi ak muqaasama loolu borom way wi nii la ko waxee ba la ñoo ñëw ci exemple ah mooy bi mu naan waalam bi anna aljaddatu ahwaali un bigaanun ala tawaali yuqaasimu al-ixwata fiihinna idaa lam ya'ud al-qismu alayhi bil-adaa fataaratan ya'xudu thulthan kaamilan in kaana bil-qismati anhu naazilan in lam yakun hunaaka dhuu sihaamin faqna' bihi daahi 'alaa istifhaami lii nii mooy premier cas bi la doon wax noonu yuqaa mu ne waalam xamal ne bi anna al jadda kamaam du ahwaali boroomi la walla moo di ah saahibul ahwaal la mooy moom en daa am ay état wam day day changer umbiika état yooyu nag man maa la cee xabaare lu leer an hunna ala tawaali ci successivement xoolal maa ngi la koy yu yuqaasimu al ixwata fiihinna ida la ya'ud al qismu alayhi bil ada ko wàcce wàcce waayu mooy def ko muqaasama waaye ci ban condition ida la ya'ud al qismu alayhi bil bu dee ne bu ñu ko wàccee wàcce waayu frère loolu du ko lor ndax bu dee ne dañoo gis ne bu ñu ko wàccee mooy lii bi muy wax nii mooy kaabu jëkk bi nga xam ne ñoomi neen la bu ñu ko wàccee wàcce waayu frère bu dee Euh, wàcce waay boobu du ko lor mooy lan mooy du tax frère yi mooy loo xam ne frère yee koy ëppale par exemple bu boobaa lor la kay buñ ko den nar def muqaasama waaye bu dee ne xam nañ ne buñ ko joxee sulusul maal mooy ëppale frère yi mais bu ñu ko wàccee wàccaayu frère yi ñooy tolloo bu boobaa bu ñu ko defee muqaasama dañ koo lor waaw loolu la naan à condition ida lam ya'ud al qismu alayhi bil ada mu ne fa taaratan leeg-leeg nag yaxudu thulthan kaamila mu jël un bu mat sëkk in kaana bil qismati anhu nazila bu dee ne bu dee muqaasama la def un tiers bi moo ëpp muqaasama bi voilà bu dee daa nar wàcc muqaasama bi da koy yóbbu mu wàcc ci un tiers te ñu mën koo jox un te un tiers bi fa lay gën a lu baax kon anfa wa ahaddu lahu bi kon foofu la mu ne nag lii lépp mooy kaa njëkk bi nan la ko in lam yakun hunaka zu sihan mooy lii mooy bu dee ne nekkul ca miraas mazusihaam yi fii mooy borom af mooy sa asxaabul furud lay wax lii mooy mooy ànd sulusul maal ak muqaasama lool kese dañuy seet bi gën ci moom en fait lii mu way nii mooy lenn mooy bu dee ñoomi neen la in lam yakun hunaka zu sihaami mooy bu dee ne waa asxaabul furud new ñu fi ñoomi neen la lii la dañ koy tànnal entre sulusul maal wala ñu yóbbu ko wàcce waay ko wa wàcce ko wàcce waayu frère mu ne faq naa bi idahi ala al iqna ala istifhami léegi nag doylul leeral gi ma la leeral première partie bi doylul ci loolu ko dem di laajte waat naan mais est-ce que moo est-ce que Cheikh Ar-Rahabi bon rahimahullah man li wax bon c'est c'est très fooguma ne affaire bi simple ni nii quoi non est-ce que moom ni mu wax yaakaaroon ne amul beneen sew-sew bu nekk wala non mu ne déedéet faq naa doylul bi iitaax yi ci leeral gi ma la ko leeral an istifhami doylul ci ban di dem di laaj laaj yu bari feneen ndax da ngay sonal sa bopp foo laaj xanaa kooku ñàkk xam dëgru fit di wax lu dul dëgg waaw di xuus ci géej goo xam ne walam te moom <laughs> lam yuhsin sibaha manu la féey di jéem a dugg ci géej yu mu xamul waaw xanaa loolu mais bu dee ko xam boo ko laajee li ma la wax la yox kon nag faq naa doylul te convaincre sa bopp bi idaaxi ci leeral gi ma la leeral an istifham yi nga ne fi di laaji keneen économiser sa énergie jarul ngay laaj keneen nii lay demee sulsul maali wala muqaasama bu dee ñoomi neen la la ñuy tànnal maam dañuy seet bi ko gënal loolu la lu wax ko beneen bi nag bu dee saaxibu fard defee ne moom la naan hein wa taaratan yaaxudu thulthal baaqi ba'da dhawil furuudi wal arzaaqi haadaa idhaa maa kaanatil muqaasama tunqisuhu an dhaaka bil muzaahama wa taaratan yaaxudu sudsal maali wa laysa anhu naazilan bi haali mu ngi noonu wa taaratan léeg-léeg des fois lii mooy deuxième cas bi ñu nekk nii nga xam ne bu ñu waxee lii lenn kese ñu ciy dese mooy joxe exemple après ñu tëj. pare ci miraasul janni maa lay wax c'est ça waxoon naa la c'est pas difficile il suffit règle la mooy ci kaw bu dee ne yow da ngaa jàpp ne waxu waa jumhur moo gën a dëgër waaw. ku jàpp ne moom waxama même boo jàppee ne man bon man waxu Hanafi imaam Abu Hanifa moo gën a dëgër ci man waxu Seydina Siddiq ak yooyu mais teewul nga xam masala bii waaw nga xam le ko comme liñ waxoon ci ci ci ci richesse ak ngëneelu. fiqhul muqaarana xam ne fii lii wuute am na ci waaw ba nga bañ a tuumaal kenn ci ay ay ay xamul daraak wala ay yu mel noonu wala ngay wax ci moom loo xam ne jaaduwul waaw moo tax même bu dee ne da ngaa jàpp ne bon man masala bii bon man daal lii saay mooy comme ak comme comme musharraka bi rek musharraka mushtarika mushtaraka ah doone man bon de man du ko doxal li imaam Ahmad wax imaam man loolu laa ànd après man du ma fexee xam li waa jumuur nan lañ ko réglé déedéet déedéet xamal lépp rek nga toog waaw te tamit man ngaa jàpp lii dem ba ci biir buur yàlla wan la leneen lu tax nga convaincre ne bon loolu moo tax ngay gis boroom xam-xam di changer avis des fois nga gis des fois day jàpp ne lii moo gën a dëgër doon ko ubbee am jamono yoo xam ne day jàpp ne leneen moo gën a dëgër waaw ndax li ko nit moom li lay buur yàlla wan mu leer dalil yi kii loolu rek nga mën a wax mënoo wax leneen kon nag affaire bi moo tax jàppal même bu dee daw mooy boo jàppee ne sax man wow man wax bee moo gën a dëgër mais fexeel xam lii quand kon deuxième cas bi mu ne dee mooy bu dee yaxuda sulsal baaqi mu ne des fois day jël sulsal baaqi moom sulsul baaqi la njëkk a tudd ba'da zawil furuud yi ginnaaw bi waa furuud wala kenn ci waa furuud jële wal arzaq ak borom wërsëg yi nga xam ne wërsëg googu ci miraas mi suñu borom moo ne yéenay am lii wala yow yaay am lii ginnaaw ba ñu jëlee ñu ñu attribuer maam sulsal maali sulsal baaqi mooy mooy li nga xam ne mooy un tiers ginnaaw bi waa asxaabul furud mooy li des ci alal ji mu ne hada kañ lañ koy jox sulusul maali sulusul baaqi mu ne hada lii ida ba kaanatil muqasama tunqisuhu an zaaka bil muzaahama mooy dañ koy jox sulusul baaqi ginnaaw asxaabul furud bu dee ne bu ñu ko wàccee wàcce waayu frère kon dugalaal ne deuxième bi kon dugalaal na ko mooy wàcce waayu soit sulusul baaqi soit muqaasama bu dee ne muqaasama du ko gina du ko jox mooy bu ñu ko wàccee wàcce waayu du ci amee lu gina néew sulusul baaqi bu dee da cee nar a amee lu lu gën a néew baax yi te buñ ko joxee sulusul baax yi mu am lu ëpp loolu kon kenn du ko wàcce wàcce waaye frère sulusul baax yi lañ koy jox moo tax mu ne hada ida ma kanat al muqasama tunqisuhu an zaka bil muzahama voilà mu ne nag wataaratan mooy troisième bi te mooy dernier bi yaxudu sudsal maali des fois nag sudsal maali lañ koy jox mooy alal yi bu ñu ko séddalee li nga xamante ne mooy juróom benn xaaj benn xaaj ba lañ koy jox des fois lañ koy bu dee moo gën ci moom mu ne mooy bu dee moo fi sës lii rek euh, moo tax maam bu waree miraas comme niñ ko gise woon lool mu ñëw so euh, amul walla matul dañuy dem ci awlu ngir mu am minimum un sixième voilà te loolu waxoon nañ ko ci ak dëri walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne kon wa taratan yaxudu sut salmaali walay saanu nazilan bi xaali mooy parce que sut salmaali dafa néew dafa tuuti boo seetloo ñu alxuraan di joxe asxaabul furud yi muy wax bi ci gën néew mooy sumun te sumun ay jigéen a ko moom mooy jabar kese wala ay jabar bu dee ne ma ba muy faatu dafee bàyyi doom waaw foofu kese la joxe sumun te moo ci gën a néew wa in kaana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum aaya douze hein bu dee ne fee bàyyi doom ba ngeen di faatu seen soxna yi ñoo moom sumun un huitième mimma taraktum la ngeen bàyyi comme que kii góor la la gën a néew luñ koy jox ah gisoon nañ ne sudus la woon liñ doon jox góor ñi comme fa in kaana fa euh, lahu waladun fa li abawaayi fa wali abawaayi li kulli waahidin minhuma sudusu ah mimma taraka in kaana lahu walad mooy bàyyi ngi foofu kon mooy nga gis sudus ak asxaabu sudus bañ koy gis mooy góor ñi jox sudus góor ñi liñ leen di jox attribué li ci gën a néew sudus léegi moo tax loolu ñu attribué ko maam manu koo wàcc nag. moo tax mu ne wa taarata yaxudu sudsal maali wa laysa anhu nazilan bi xaali nu mbir yi mën a wëlbate ko maam ne fi bàyyi newu fi maam ne fi te dajewul ak ñi nga xam ne dañ koy xaj bu xaj bu xirmaan foo jaar maam dina am minimum mooy lu mu ndaw ndaw ndaw dina am un sujet man na am nag lu ko ëpp bu dee mook ay frère fi nekk seroo waxu waa jumhur waaw comme niñ ci nekk ni lii la way wi doon wax foofu koo gisee loolu lay wax noonu kon walam bi annal walam bi annal jadda zu ahwali un bi gaanun naa la tawaali yuqasimu lirwata bihinna ida lam yaudi alqismu alayhi bilada fa taratan yaxudu thulthan kamila in kaana bil qismati anhu naazilo in lam yakun hunaaka du sihaami faqna bi idaahi an istifhaami wa taaratan yaaxudu sulsal baaqi ba'da dawil furuudi wal arzaaqi haadaa idaa maa kaanat al muqaasama tunqisuhu an zaaka bil muzaahama وتارة يأخذ سدس المعالي وليس نازلا عن وليس عنه نازلا بحالي kon ginnaaw li mu dese ñu benn affaire lii waa jumhur wax an exemple yi léegi exemple kese ci des ñu ne la bismillah ana sa kayit gi bismillah sama kayit gaa ngi nii léegi exemple deuxième cas bi nekk nga xam ne saaxibu fard minimum dafee ne ak maam ak ñu war a tànnaloo maam tànnal maam <laughs> ci mooy miraaskat bi mooy tànnal maam ji ci ñett yi ban la ko ciy jox mooy bëggan ci moom day seet ci ñetti yi ban ahad wa anfa lil jadd mu jox ko lool léegi ma ne la sànq am na exemple bu ma la joxoon léegi buñ ci génn mooy waxoon naa la sànq bi ma lay def naan la moo ñuy defal transition que maam même liñ koy wàcce wàcce waayu frère du taxawaayam fépp lay jële même àtteem ndax ndax frère bu fi fekkee comme ummun axun ukhtu waxoon nañ la foofu axun axu ak uxtu shaqiqa dañoo mat deux moo tax yaay dootul am sulus mais sudus lay am ndax li aaya bi wax fa in kaana lahu ikhwa fa li ummi sudus waxoon nañ la nag boo dindee axun def fa jadd bu boobaa moom nag du taxaw para même bu dee dañ koo wàcce wàcce waayu waaye du xañ yaay li nga xamante ne nii mooy euh, un tiers am ba du ko xañ duñ ne ah comme que dañ koo wàcce kon mook frère bi mook sœur bi ñoom dañoo nekk ñaar kon nag xañ nañ yaay déedéet illa ma'al ummi fala yajuba bal thuluthul mali la yasabuha kon frère léegi exemple boobu nag laa jël bi ma la joxoon comme ça ñu traité ko d'abord premier exemple ummun bindul ma nday yaay mère maman deux maam mooy monsieur A wala madame A moo faatu bàyyi fi yaayam maamam ju góor ak oxtu shaqiqa frère non sœur germaine wala mu nga wax ko ci wolof sœur bi nga xam ne mooy eh, eh, rakk ji nga xam ne walla magam ju jigéen wala rakkam ju jigéen léegi ñi ana noo may defe miraas mi ma ne la bon nga ne jàddun Mm. jaddun jaddun no ummun jaddun utashaqiqa du lool la aywa léegi ummun lu muy am léegi yow wax la waa jumhuur a joxe waa jumhuur jazakumullahu xayran may leen ma moom mu wax affaire bi mais c'est que ñun waa jumhur waxoon nañ ñu bañ ko sonal ndax <laughs> dañ koy noppal quoi waaw comme comme ni ngeen ko bëggee rek kon kon léegi dem leen waaw bàyyil ñu defal ko suñu bopp rek bu ko defee ñu gagné wàllu du temps léegi bismillah ñun waa jumhur ñooy def suñu masalaam bopp tojal ko suñu bopp léegi kaay umoon lu muy am bu bëggee man naa tontu waaye ñun ñoo ñun c'est pour lui faciliter affaire bi léegi ummun lu muy am ñu ne la ummun lan lay am nga ne ummun ummun ummun jaddun uxtu shaqiqa ma la léegi waxal rek yaay lu muy am nga ne non yaay un lay am walla waaw moom simple na moom ndax ñii manu ko ñaari euh, maam même buñ ko wàccee wàcce waayu frère dara la tekkiwul ne maam fii mu ne saay daa taxaw daa daa jël <laughs> day day euh, day day xaj bu ki nga xam ne mooy yaay déedéet du ko def kon yaay lu muy am nga ne ma lay am léegi maam nag maam lu muy am nga ne noo maam damay xaar xool nan laa koy defale affaire bi waaw damay xaar comme que ummun jaddun ak uxtu shaqiqa la damay xaar léegi ma ne la lan mooy boppu masala bi nga ne ma bopp masala bi trois la waaw ma ne la kon lu ida kaana hunaka fardun waaxid ida kaana hunaka fardun waaxid fa aslu almasalati maqaamu hada al fard léegi kon yaay ji lan la taxawee un tiers trois ma la bindal ma troit ci kaw bindal ma trois ci léegi lii trois yi nga war a séddale di nga war a séddale diggante yaay ji maam ju góor ji ak sœur bi nga ne waaw ma la yaay ji lu mu ci am nga ne benn ndax trois bi bopp masala bi divisé par trois bi mu taxawee un tiers ak troit bi mu taxawee muy ma ne la bindal moo ci kanam ñaataa ci des deux ma ne la deux moo des pour kan jadd ak uxtu shaqiqa jadd ak uxtu shaqiqa li leen dese mooy ñaari wàll ci des loolu lañ leen war a séddale ce que fii danga nga koy jox sudusul maali un sixième moom jadd wala da nga koy jox sulusul baaqi wala da nga koy def mukaasama bul fàtte fii ñett yee dox ñett yi ngay doxal wute nag bu dee ñoom kese la woon foofu sulusul maali ak li nga xam ne mooy muqaasama kese la fii nag ah mooy un mooy sulusul maali amu fi sulusul baaqi lañ koy tànn lañ koy seetal ndax il faut waa saabul furud jël ba pare ah wala sudus nga koy attribuer wala danga koy wàcce waay wàcce wàcce waayu frère ma xaaral bon comment je vais faire léegi euh, pour bañ a bind lu bari damay damay taxaw xalaat ci xool après bon kii xool ban moo gën ma ne imaginons bu ma ko joxoon un sixième ma ne loo un sixième moom du bari parce que leer na ma parce que fii jadd maam ju góor ak uxtu shaqiqa da koo tansib biñ ko tansibee li zakari mislu haddil unsayni dañ koy wa mooy bu doon dañ ko wàcc muqaasama kon man xam naa ne un sixième moom te deux la même bu dee dañuy dem ci tasxiixul inkisaari même bu dee dañuy def loolu ah wala boog masala bi day toxu loolu de façon de toute façon mu am loolu nga xam ne deux a ci des ah loolu dina ci am lu ëpp ndax bu ma ko defoon un sixième bu ma ko attribué woon moom jadd benn kese lay am te deux yi nii comme que moom góor la keneen ki kii di jigéen sœur bi dina am lu ëpp benn kon nag leer ma ne muqaasama moom moo gën ci moom ma ooy attribuer un loolu leer na ma léegi nag mu des ma ne lu mais sulusul baaqi nag ma ne attends parce que baax yi mooy comme que deux wa ci des nii bu ma ne woon naa jo naa xaaj deux yi ñetti xaaj jox yaay ji benn xaaj mais déedéet ma ko def parce que kon sœur bi mooy li ñu waxoon jataay bi weesu lu mel noonu gisoon nañ ko sœur bi day am ñaar ci ñetti yi ñu xaaj li ñu xaaj ñetti yoon moom mu am ci ñaar sœur bi am euh, maam ci am benn loolu duma ko def kon muqaasama moo gën ci moom fii. mu ne la léegi muqaasama bi ana noo kaa defee waaw ana noo kaa defee bismillah nga ne ma moo affaire bi lii la. mooy yaay ji un tiers la jël kon deux wa ci des ah te deux lañ leen war a seddale comme que damaa wàcce jadd wàcce waayu kan frère jadd lu muy représenter ma ne deux parce que li zakari mithlu hadhil unsay ma ne la deux ukhtu shaqiqa un kon ñoom ñi ñoom ñi ñett ñaata lañ trois la ñuy représenter ma ne la bindal ma trois seen kanam nga defal ma benn triangle comme nañ doon def ca bañ doon def euh, lii trouvé nañ juz'u sahmil mas'ala ah <laughs> li boroom way wi doon wax ci juz'u sahmil sahmil mas'ala mu ne euh, wax euh, wax fadhu wax fad lan la ko waxee bi fadaka juz'u sahmi fa fa fahfadhu fahfadhu hudi hudita an tazira anhu nu mel noonu la ko waxe <laughs> ah dan la ko waxete waay euh, mu ne fa daaka juzu sahmi fahfadanhu voilà fa daaka juzu sahmi fahfadanhu ah waqul wala waqul hudita wahdar voilà wahdar wahdar hudita an tazira anhu voilà fa dhaka juzu fa dhaka juzu sahm mooy ci baabul xisaab fa dhaka juzu sahmi fahfadhanu ah wahdar hudita an tazira anhu gis nga juzu sahmi al mas'ala ah fa dha fa dhaka juzu sahmi mooy lii ma def le fait que comme que mooy inkisaar bi fan la am mooy damm bi deewa ci des ci ñii la nekk mooy comme que damaa wàcce jadd wàcce waayu axu mooy ñoom fariqun wahid la tasxixul inkisaar ida kaana ala fariqin wahid aw ala akthar min fariq fii ci benn fariq la parce que jadd dama ko wàcce wàcce waayu frère ba ma ko wàccewee moom mu tansib sœur léegi nag damay xool ñoom ñaata lañ comme que fu doon frère a fi nekk deux lay taxaw jadd moo taxaw place am deux lay taxaw ndax li zakara mithlu hazzil unthayayn sœur taxaw li nga xam ne mooy benn kon trois lañ trois boobu mu bind ko ci kanam lool mooy juz'u sahmil mas'ala loolu la leen nag lii mooy juz'u sahmil mas'ala mu ne fa zaaka juz'u sahmi fahfadan na nga ko téye na ko patak wahdar maa ngi lay moytandikuloo maa ngi lay moytandikuloo wahdar hudiita yàlla la buur yàlla gindi waay way gindees nañ la yàlla la buur yàlla gindi te gindis nañ la antazira anhu wa oh, defal attention ci nga koy fàtte wala nga koy doyadal ba ba ba ba ba ba ko bàyyi ko fi mooy ba réere ko ndax boo ko réere affaire yàqu boo ko doyadalee ah boo ba mbir mi rëcc la yow yàqu nga lañu léegi trois bi laay jël dóor ko ci bopp masala ba muy trois trois fois trois neuf kon mbir mi mujj nekk neuf maa ngi ci tasxiixul inki inki saar yi léegi trois bi ma am muy juz'u sahmi masala moom laay multiplier un bi ma joxoon umm ngir xam neuf yi ñaata la ciy am ma def trois fois trois ma bind trois ci suufu neuf bi bi mujj nekk léegi bopp masala bi kon yaay ci neuf yi trois la ñuy am muy sulusul maali ah mooy neuf bu ma ko xaajee ñetti xaaj mooy trois plus trois égale six plus trois égale neuf kon ñetti xaaj yaay benn la ciy jël loolu la ñu léegi kon mooy trois lay am ba mu nekkee trois xaaj moom benn la amoon bi mu nekkee neuf xaaj ñett la ciy am ndax mooy un tiers bi léegi nag mu des ñaata. ma ne la 6 moo ciy des ndax 3 bu ma wàññee 9 bu ma ci wàññee 3 6 a ciy des mooy benn xaaj bi jox naa ko euh, yaay ji ñetti xaaj la woon 3 ci benn case ci benn pot beneen 3 ci beneen pot beneen 3 ci beneen pot muy ñetti pot ma jël benn pot bi def ñetti jox ko yaay ji mu des ñaari pot yoo xam ne bu nekk ñett la def. bu ma leen boolee siis lay doon léegi siis yooyu moom laa war a séddale diggante jadd ak waxtu shaqiqa léegi li zakari mislu hazzil unsayayni mooy góor day am ñaar jigéen am benn léegi maam ji kon maam ju góor yi day am ñaar ndaw si am benn mooy moom day jël 4 2 mooy mooy lan dama bu ma jëlee li des 6 la dama koy diviser par 2 muy 2 ci pot plus 2 ci beneen pot plus deux ci beneen pot muy six léegi comme que euh, euh, maam ji ñaari lay jël sœur bi jël benn ma jël ñaari pot yi nga xam ne bu nekk am na deux deux plus deux égale quatre ma jox ko maam ji benn pot bi am deux ma jox ko ki nga xam ne mooy sœur bi kon yaay maam lu muy am ma ne maam quatre lay am ci neuf yi oxtu shaqiqa lu muy am nga ne deux lii nii fan lañ jaar ba ñu ñëwee dañoo seet sudus sudus bàkkul parce que sudus un ciy am sudus mooy li gën a néew un la ciy am sulusul baaq yi ñu gis ne waaye sulusul baaq yi du baax parce que bu yaay jëlee mu ne ma jël li desoon ma xaaj ko ñetti xaaj jox euh, maam benn jël ñaari jox euh, sœur bi kon sœur bi ma ëppale kon loolu baaxul ci maam nekkul anfa wa ahad lahu nekkul li gën ci moom kon nag ma dem ci muqaasama ba ma demee muqaasama gis nga ni mu demee ma wàcc ko wàcce waayu fereer mu am li nga xam ne mooy li zakari mislu hazzul unsayayni ja maam am quatre eh, eh, sœur bi am deux mooy ndax boobu masala bi dafa mujj tasxiixul inkisaar lii léegi tasxiix naa inkisaar bi moo tax gis nga affaire ni mu liyee <laughs> moo tax gis nga ay tasxiixul inkisaar ak am solo <laughs> voilà léegi lii mooy sa premier exemple aywa léegi nag kaay ma korsel la ko <laughs> kaay ma korsel la ko mooy defal ma ummun defal ma monsieur A wala A ku la ci neex rek dafi bàyyi yaayam wa jaddun ak maamam ak axu shaqiiq axu shaqiiq muy frère germain koo xam ne moo bokk ak moom nday ak baay ak uxtu shaqiiqa waa ah, eh, bi bari na tey ma ne waaw moo tax ma ne la xaaral ma korsel la ko tuuti ah xaaral ma korsel la ko tuuti du loolu laa la wax mooy yaay la fi ba bindal yaay ummun mère wala mama wala nga bind nday rek bu dee ci wolof ngay bind ak jaddun maam grand-mère grand-père axu shaqiq frère germain wala rak wala mag boo xam ne mook madame a wala monsieur a ñoo bokk ndey ak baay ak ottu shaqiqa muy sœur germain mooy koo xam ne ndaw soo xam ne mook madame a ñoo bokk ndey ak baay wala monsieur a ñii la fi bàyyi asxaabul fard ñu ngi ci kene minimum faj benn saaxibu fard ne fi wala saaxibatu fard kon mooy gis nañ minimum kër nga xam ne mooy a ngi fi kon léegi lii doo may defe miraas mi ma ne ah, lii nu mu koy defe alors yaay lan lay am nga ne ma yaay sudus lay am ah tey tay gaaw ga de ma ne yaay sudus lay am lu tax parce que axu shaqiq mu ngi fi ukhtu shaqiqa te alquran sànq wax na fa in kaana lahu ikhwa fa li ummi sudus bu dee aaya onze suuratu nisaa yi bu dee ne dafa am ay frère ki faatu góor ak jigéen a ci yam bu dee daf fi bàyyi ay frère te ay frère mooy deux la commencé jëm kaw kon yaay dootul am sulus bi mu waxoon ci kaw de waaye day am sudus bàyyi parce que bu fi bàyyi woon benn frère wala benn sœur yoolu taxula dindi yaay ci sulusam loolu lañ jóge woon sànk bi jadd uxtu shaqiqa est-ce que daa tax yaay amul sulusam manu ci dara boo ko dindi woon dafa am fi axu shaqiq tamit axu shaqiq manu la tax yaay benn kese mu nekk kenn du tax yaay am li nga xam ne mooy sulus fi mu doon pousser yaay mooy ñu nekk deux góor ak jigéen comme ni ko waxoon ñoo ci yem waaye moo tax loolu lu ama am jolo la léegi kon yow nee nga yaay lu muy am ma ne yaay sulus yaay sudus la yar lu tax parce que axu shaqiq mu ngi fi ak uxtu shaqiqa ñaar lañ kon dañuy doxal li aay bu wax rek fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus kon un sixième na yar ma ne la bindal ma un sixième ci kanam ma ne la jadd lu muy am ma ne jadd damay xaar parce que moom dama ko war a tàndal ñoom kanta axu shaqiqa ak uxtu shaqiqa xam nga ma asaba lañ mais ñoom dañuy xaar est-ce que ma tànnal maam damay seetal maam mooy priorité est dama koy jox baax yi wala dama koy jox dama koy wàcce wàcce waayu frère muy muqaasama wala dama koy jox un sixième lii lay tànnal maam léegi ma ne aywa kon bu ma doxalee nii bon naa commencé un sixième ma xool un sixième un sixième moom baaxul lu tax parce que un sixième maam moom benn lay am comme yaay. benn lay am ci mbir mi ndax fii xam nga bopp masala bi ida kaana hunaaka fardun wahid fa aslu almasalati maqaamu hadha al fard bu dee ne boo bëggee tamit nga def ko en exemple bi nga nga nga résoudre ko wàcce mooy nga jox nga def comme si nga ne woon man damay jox ummu def nga sudus jadd nga def sudus loolu mooy ci cas mooy man nga ko def ona nga def trois yëpp après nga xool ban moo ci ëpp doole mais loolu opération boobu ngay def laale ne man nga toog xalaat ko parce que boo gisee un sixième la yaay am te un sixième mooy bopp masala bi mooy yaay kese nga attribuer ko un sixième walla nga ne moo non xaaral ma attribuer tamit jadd un sixième benn la. parce que un sixième un sixième mu yaay ak un sixième mu jadd bu boobaa six ak six la tamaasul moo am tamu bu tamaasul amee bopp masala bi day nekk benn ci ñaar yooyu mooy six ak six damay jël six mooy nekk bopp masala bi wàññiwul dara bu dee maam un sixième laa ko jox kon six yooyu benn la ciy am maam kii yaay am ci benn mu des quatre quatre yooyu des ma nar koo jox axu shaqiqa a oxtu shaqiqa est ce que ñooñu ëppale wuñ maam ma ne bien sûr ñoo ko ëppale bien sûr ñoo koy ëppale kon ma ne kon boobu baaxul ci boobu kon évacuer naa lan sudus duma ko jox sudus léegi ban moo des ma ne xaaral ma xool sulusul sulusul yi mooy bu asxaabu fard saaxibatu fard di yaay fii bu jëlee li muy jël muy un sixième moom xaaral ma xool li ci des cinq a ci des mooy yaay benn lay jël cinq ndax six mooy nekk bopp masala bi hein six ay nekk boobu masala bi ma jël six bi ma ko jëlee jël benn jox ko yaay ji hein mais li ci des cinq a ci des léegi cinq yooyu bu ma ko xaajee ñetti xaaj hein bu ma ko xaajee ñetti xaaj jox maam benn ñaataa ciy des mooy minimum xam nga cinq dafa tóol mooy dafa tóol mooy même bu doon ne dama ne nañ nañ nañ nañ jël virgule yu xool sax garaawul ma def xoolal jëlal sa calculatrice ma wan pour rek pour rek nga am raisonnement bi mooy même bu ma ne woon damay jël cinq divisé par trois mu jox ma un virgule soixante six hein un virgule soixante-six ma jël un virgule soixante ne moom laay jox par exemple euh, euh, euh, kii nu mu tudd maam mais ñaataa ci des un virgule soixante bu ma ci moyen cinq mais trois virgule trente-trois moo ciy des te trois virgule trente-trois yooyu bu doon ne dañoo def li zakari mithlu hadil unsay bu mooy axu shaqiq moo des ak uxtu shaqiqa axu shaqiq du jël ci trois yi kii jël benn kan moo ëpp est-ce que ñoom ëppalewul aku shaqiq ëppalewul ki nga xamante ne mooy maam moo ko ëppale te nag loolu warula deme noonu maam dañ koy seetal li gën ci moom kon évacuer naa xam naa ne sulusul baaqi bu ma ko joxee aku shaqiq moo koy ëppale kon nag loolu gënul ci maam ma ne kon nu may def man dama koy dindi loolu ci boppam laay effacer dindi ko kon maam den na ci des sama laay dem ak moom falaa moom laa koy tànnal mbax leer na ma ne huwa anfa'u wa la moo gën ci moom ma ne la léegi noo koy defe ma ne la très simple très simple du ma fi nekk tas inkisaar du fi am xoola reprends ta ton stylo du jëloon nga ko defoon nga yaay un sixième jadd axu shaqiq ortu shaqiqa ñoom dañuy xaar léegi bopp masala bi ida kaana hunaka fardun wahid fa aslul masalati maqamu hadha al fard kon siis la siis bi laay séddale diggante yaay ji jaddun oxtu axu shaqi a oxtu shaqiqa yaay six mooy bopp masala bi moom ñaata la ci am un sixième la taxawee six bi mu taxawee six divisé par six bopp masala bi divisé par six bi mu taxawee muy un kon un la ci am cinq ci des ah bi yaay jëlee cinq ci des léegi bi yaay jëlee cinq des ci cinq yooyu laay séddale diggante maam aku shaqiiq ak uxtu shaqiiqa ma ne boobu ñoom cinq lañu ñoom maam deux lay taxawe ndax dañ koo wàcce wàcce waayu maam mu wàcce waayu frère axu lay taxawe ndax li zakari mislu hazzil kanta ki nga xamante ne nii mooy mooy uxtu shaqiiqa benn lay taxawe ndax li zakari ba léegi mislu hazzil unsayayn te ku nekk la nga taxawee moom ngay jël ci cinq yi mooy maam day jël deux axu shaqiq de frère germain frère am bi bokkal ndey ak baay jël deux muy quatre benn ciy des ndaw si jël ko muy sëram bi mu bokkal ndey ak baay muy euh, euh, rakkam wala magam ji jigéen ñi bokkal ndey ak baay affaire bi du loolu jeexul cinq yi est-ce que est matu mat na waaw lii moo gën ci am na deux ex aku shaqiq te boo demoon sulusul baaqi axu shaqiq a koy ëppale te boo defoon sudus sudus un la ci doon am moog yaay doon tolloo kon lii moo gën gis nga affaire bi kaay nag ma jox la benn dernier exemple bu ko defee bon li ci des après ay yëpp affaire ay ay exercice la rek ah boo xamee règle bi léegi jeex naa voilà exemple yëpp mënuñu ko jëna ah. ah léegi léegi kaay ma jox la benn exemple ci fii nii mooy jaddun waaw ah, jaddun wa ummun jaddun ak trois ixwa ashiqa ah trois ixwa léegi fii ah noo koy defe noo koy defe nga ne ma ataa ma bind ummun alors ummun wa ak euh, trois axu shaqiq alors bon euh, Euh, léegi umm lu muy am moo fi saaxibu fard ma ne moom un un sixième parce que gaa yee tax euh, frère yi dañoo kii nu tudd frère yi dañoo bari léegi comme que lii la un sixième la mooy bopp masala bi hein léegi kon lu mu ciy am ci six bi six divisé par six am un mu def cinq cinq yi moom la war a séddoo ak ñan ak trois frère ashiqa yi kon ñoom ñuy quatre boo leen ñoo ñëpp quatre lañu war a séddoo cinq hein ah. kon mooy est-ce que sulutul baaqi yi laa koy jox est-ce que sulusul baaqi moo gën wala ma def ko muqaasama sudus moom jarul la wax moom sudus moom baaxul parce que cinq yi ma xaaj ko juróom benn xaaj jox ko ci benn trois ña ne jël jël jël la ca des loolu loolu moom mën na baax loolu moom d'office laa xam ne sudus kon baaxul waaw manul baax kon muqaasamaa ci des nga ne waaw ma ne léegi nag li jënti ko ah li jënti ko ah cinq bii tasxiixul inkisaar moo tax fii moom tasxiixul inkisaar li nga ko fi soxla dafa bari ñoom ñaata lañ nga ne quatre axu shaqiq ak jadd ñuy ñuy non trois axu shaqiq ak jadd ñuy quatre quatre ak cinq lan moo fa xew ta mooy euh, saxmu bi muy cinq biñ leen war a séddale ñoom quatre lañ est-ce que daa am euh, ñaari mbir rek lañu doon xool tawaafuq wala tabaayun ah, euh, mooy tabaayun a am quatre ak cinq mënuñoo séddale ko kon bopp masala bi juz'u sahmil masala 4 la moom laay multiplier ak 6 bi nekk bopp masala bi 4 x 6 4 x 6 24 ma ne la 24 bi moom nga leen war a jëlee ummu ñaata la ciy am man damay jël juz'u sahmil masala di 4 ma multiplier ko bi ma joxoon ba mas bopp masala bi nekkee 6 la ma joxoon yaay muy 4 fois kon 4 ngay bind ci suufu 24 léegi jàdd nag ane la waaw kay fii nag mu des jàdd ñaata la taxawee mooy ñaataa des ginnaaw bi nga joxee 24 yi bi nga joxee 4 yi yaay ji ñaataa ci des nga ne 20 moo des ma ne ñoom ñaata lañ 4 20 divisé par 4 comme que ñoom ñu koy tolloo égal 5 ku nekk cinq lay am waaw fii mu tollook ñoom moo gën mu jël fële 1 sixième gaa yi ëppale ko. kon lii mooy affaire bi kon fii muqaasama ngay demeek moom muqaasama ak moom ah léegi foog naa c'est bon <laughs> ci kii bi masala bu dee daa am lii ñu naan uxtu shaqiq yëpp nag bu fi defoon uxtu li ab benn la ah waaw waxtu li ab benn la xoola boo jëloon léegi waa tuutee les ma fàtte ko mbokk mi doon laaj ana laajam ba tuutee des alhamdulillah mooy bi ñuy gis ak dariya comme que moo laajoon affaire ak dariya dafa euh, bi mu ko defee pare dane moom dafa exemple bu ma joxoon ne ma peut-être loolu muy Akdariya tamit ma ne ko noonu du Akdariya parce que Akdariya benn kaa kese la waaw Akdariya amul ñaari pa amul ñaari amul ñaari benn kese la te mooy wal uxtu la farda ma'al jaddi laha fi ma ada masalatin kammalaha zawjun wa ummun wa huma tamamuha fa'lam fa ghayru ummatin allamuha tu'rafu ya sahibil akdariya wa hiya bi an ta'rifa harriya fa yufradu nisfu lahu wa nisfu laha wa sulsula hatta ya'ulaani bil furuudi al mujmala thumma ya'uudaani ila al muqaasama kama madaa waffathu washkur naadima mooy ukhtun ak jaddun ak zawjun ak ummun ñii kese la amul beneen waaw moo tax ma ne ko woon moom na exemple bi ma joxoon lii la bindal ñu def ko mu ñu jeexale ko masala bi doon naa na ko loolu ci ci miraasu jadd ak ixwa lay dugg comme ak dariya ni mu ci newee exception mais lii du ak dariya léegi lii la waxoon nañ jël kon misaalam ni mu joxe woon euh, ne bintun bintun la waxoon ummun uxtun uxtu shaqiqa bu la di neex rek uxtu shaqiqa aywa uxtu shaqiqa ak jadd jadd def ak jadd voilà ñii la woon bintun ummun uxtu shaqiqa jaddun mu ne lii la bi mu ko defee moom <coughs> dafa jàppoon ne lii ak dariya la ma ne ko du ak dariya ak dariya benn kaaboo bu kese la ah zawjun ak yaay waa walla ah zawjun ummun ak ki nga xam ne mooy jaddu nag uxtu shaqiqa ñooñ loolu kese mooy ak dariya léegi nag mu joxoon exemple bii ne li ak dariya la ma ne ko noonoo du ak dariya dinañ ci ñëw léegi alhamdulilah bu ma ko fàttale ko léegi yow instant bii nii kon gis nañ ne fii ban kaala dugg ci miraasu maam ak jadd est ce que est ce que jadd yi ak maam ak ak frère yi ñoomi neen la ñoom kese la ma ne non non du ñoom kese déedéet du ñoom kese parce que umm mu ngi fi yaay dugg na fi kon moom ci deuxième cas bi waa jumhur doon wax la mooy bi nga xam danga koy tànnal entre euh, sulusul maali wala sulusul baaqi wala muqaasama kon nag loolu lañuy seet ma ne léegi bon bint lu muy am ma ne moom moom alxuraan wax na sànq fa in kaanat wa in kaanat waahida falaha nisf ma ne defal ma un demi ci kanamam umm lu muy am nga ne ma umm un sixième parce que Euh, lu tax nga ne un sixième ma ne hahaha bint tax fii fii du axu yi de ndax alquran dane woon alhamdulilah suratu onze suratu euh, kii suratu <laughs> nisa aaya onze <laughs> mooy fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abuwaahu fa li ummihi as-sulus bu dee ne xam nga dene woon xoola wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad wala ñaari waajuram yi ñaari baayam yi yaayam ak papaam ku nekk day am sudus un sixième bu dee ne ki faatu monsieur A wala madame A dafay bàyyi doom bàyyi na fi doom waxoon ne doom ju góor ak doom jigéen a ci yem wala sët bu jigéen wala sët bu góor bopp boo xam ne doom góor wala sët bu jigéen sax boo xam ne doom bu góor moo ko jur léegi comme que bàyyi na fi doomu bu boppam moom monsieur A wala madame A bu boobaa yaay kon fali kulli wahidin minhum sudus yaaya fi ne sudus lay am na ne kon bindal ma sixième nga bindal sixième ci kanamam léegi ma ne la affaire bi léegi nooy doxale miraas mi ma ne am naa euh, xaaral ma commencé fii après ma xool ndax après sudus bu ma amee sudus bu ma séddalee ñii ma xool ndax bu ma joxoon euh, uxtu kii jadd sudus est-ce que loolu dina baax ci moom hein léegi ma ne kon baax na six ak deux lan moo am deux bi euh, doom jigéen ji taxaw ak six bi Euh, yaa ji taxawe lan moo fa am ma ne seen diggante de tadaaxul euh, inda tadaaxuli six laa jël mooy bi gën a si six ma jël six kon six euh, boo ko diviser par deux bi bi bint taxawe trois lay am yaay benn trois plus un quatre ñaataa ci des deux léegi deux des ci léegi deux yi laa war a séddale diggante maam ji ak uxtu shaqiiqa ah laa war a séddale entre maam ja uxtu shaqiqa léegi uxtu shaqiqa mi est-ce que bu ma nee sulusul baaq yi mooy déewa ci des <laughs> nañ njëkkee sulusul baax yi déewa ci des bu ma jëloon deux xaaj ko ñetti xaaj jël benn xaaj bi jox ko maam ji ñeneen ñaar yi ma jox ko sœur bi kan mu ëppale bien sœur bi ëppale ndax deux laa ko jox kon sulusul baax yi éliminé naa ko d'office léegi sudus nag bu ma ko joxoon sudus moom lu muy am ma ne bu ma ko joxoon boo ma ko joxoon sudus un lay am comme umm ma ne ko léegi yow defal euh, ci kanam wala lool wala ci sam xel nii jàppal nga tiim kayit gi ne mais bu ma attribué woon jadd un sixième ah un sixième kon moom day am un ma ne la léegi trois nga joxoon bindal un ci kanam wala boog nga jàpp ko sam xel trois bi nga jox euh, doom ji jigéen ji benn bi nga jox yaay ji muy ñaata 4 boo jëlee jadd jox ko un sixième jox ko benn muy 5 ñaataa ciy des benn benn boobu mooy benn mooy des boo jë bopp masala bi di 6 boo ci wàññee 5 yi nga joxe yëpp benn ciy des benn boobu nga nar a jox uxtu shaqiqa kon uxtu shaqiqa ak maam ñoo nar a tolloo est ce que loolu moo gën ci maam ma ne kon loolu gënul ci maam ma ne kon jàll bi mujj mooy muqaasama nga jàll ci muqaasama ma ne kon muqaasama laa jëm waaw man mii de ci muqaasama falaa jëm lijjanti li nga xamante ne mooy dossier bi moo falaa jëm lijjanti li nga xamante ne mooy dossier bi léegi ma ne la noo koy lijjantee ma la nii laa koy lijjantee waaw mooy damay wàcce maam wàcce waayu frère kon day tansib ukhtu shaqiqa kon bi ma joxee bint 3 jox yaay benn muy 4 4 mooy boppu masala bi di 6 6 mooy 4 2 kon 2 yooyu ñoom laay séddale diggante ki nga xam ne mooy jadd ak uxtu shaqiqa léegi bu boobaa damay xool ñoom ñi ñaata lañ parce que jigéen a ngi fi jadd lu muy taxaw nga ne 2 ndax li zakari mislu hazzil unsayayni uxtu euh, euh, shaqiqa lu muy taxawe benn kon ñoom ñaata lañ la ñu taxawe 3 kon trois mooy sax juz'u sahmil mas'ala nga bindal ma trois seen kanam def ko benn triangle léegi nga xool trois ak sax mu seen sahmu muy deux laa leen war a séddal ak trois ñaa lan moo fa am ma ne lii de tabaayun la mooy dañoo wuute ma ne la inda tabaayuni man damay jël juz'u juz'u sahmil mas'ala laay multiplier bopp mas'ala ba nekkoon six muy kon trois multiplié par six trois fois six trois fois six saa waay trois fois six égale dix-huit alors bon dix-huit man la bindal dix-huit trois fois six dix léegi dix-huit bi moom danga war a seddale ñi nga xamante ne nii mooy euh, mooy maam ji mooy doom ju jigéen ji yaay ji maam ji góor ji ak uxtu shaqiqa léegi juz'u sahmil mas'ala ñaata woon 3 moom ngay multiplier la nga joxoon sœur do doom ji jigéen ji ba bopp masala bi nekkee 6 muy 3 fois 3 9 kon 9 la ciy am ma ne bindal ma 9 ca suufu 18 ba ca kanamu bintu mu 9 lay am ci 18 yi kanta yaay 6 la amoon non 1 la amoon benn 3 euh, bi laa jël multiplier kook moom trois fois un ba mu amoon muy trois kon trois lay am ci dix-huit yi léegi neuf plus trois ñaata la nga ne onze douze douze la douze ma ne la douze moins dix-huit nga ne xaaral bon douze dix-huit wala rek égal six six a ciy des ane la waaw kay six bu desee six ñoom ñaata lañ trois mooy trois lañ taxawe maam deux oto shaqiqa benn kon 6 bi forcément ngay diviser par 3 ndax justu sax mil masala trois la ma diviser ko par 3 mu jox ma lan muy 3 6 divisé par trois 2 3 fois 2 mooy 2 la plus 2 plus 2 moo may jox ñaari xaaj yi nag li zakari mislu haddil unsayni moom la kan li jël maam kon maam 2 plus 2 égale 4 4 lay jël shaqiqa jël deux mu ngi noon lii mooy muqaasama lii nag mooy kon gis nga ne du ak dariya voilà kon gis nga ne du ak du ak du ak dariya gis nga ne kon mbir mi du ak dariya mooy lii laa la doon wax ne laa doon wax mbokk mi ne ko lii du ak dariya de voilà lii nii du ak dariya lii la ci miraas mii la dugg na ak dariya benn kii kese la kon walillaahi alhamdu wal minna kon jeexal nan miraasu al jadd ma al ixwa kon kay jeex na léegi exemple eh, exercice yi ci des da koy def rek ba miin ko ah kon nag xanaa ñu ñu ñu firil la euh, li way waxoon mu ne woon wanabtadil ana bi ma aradna fil jaddi wal ixwa mooy baabul jaddi wal ixwa wanabtadil ana bi ma aradna fil jaddi wal ixwati id waadna fa alqi nahwa ma aqulu sama mu ne wanab te dinañ tàmbaleel aana léegi bi maa warat naa la ñu namoon fil jaddi ci maam wal ixwati ak frère yi id waadna ba ñu ko digee te waxoon nañ na fam ko digé woon wa hukmuhum wa hukmuhu wa hukmuhum sayaati mukammalal bayaani fil xaalaati léegi ñëw na ca baabu sudus kon fa alqi sànnil ndax wa ma aqulu ca la may wax sama nga dégg waj maa nga dajale xawaasil kalimaati catu peggu baat yépp jamaa mbooleem seen waalam ta nga xam bi an nal jaddaka ne maam du wax waali boroomi état boroomi lax waal la un bii dinaa la nettali an hun na ci lax waal yooyale ala tawaali successivement moom yu qaasimul ixwata day day séddoo day dem ci muqaasama ak frère yi ñu wàcc ko wàcc waayu frère fii it na ida lam yaudil qismu alayhi bil ada bu dee ne muqaasama du du du ko jox lu du gën néew bu demoon ci sulusul maali fa taarata lii mooy kaa bu njëkk bi nga xam ne ñoomi neen la maam ak ay frère fa taaratan yaxudu sulsan kaamila waaw mu ne léeg-léeg mu jóge ci ñu bàyyil ko muqaasama jox ko sulsan kaamila muy un tiers alal ji bu mat sëkk in kaana bil qismati anu nazila bu dee ne buñ ko defee muqaasama li muy am day gën a néew buñ ko joxoon sulusul maal kon sulusul maal kaamil lañ koy tànnal lii mooy bu dee ñoomi neen la in lam yakun moo tax mu ne in lam yakun hunaka do sihami bu dee ne amul kenn ci waa asxaabul furud ju fi ne faq na convaincre bi idaah yi te nga doylu samak leeral an istifham yi ngay laaj nit ñi di daaji laaj yoo xam ne du la jariñ dara après ndax même réponse lañ lay jox mu ne wa taaratan fii nag mu dugg ci fiñ jóge sànq mooy bu dee kenn minimum kenn ci asxaabul furud mu ne wa taaratan yaxudu sulsal baaqi léeg-léeg mu jël sulsul baaqi muy li ñett buñ xa bu bu asxaabul furud wala saaxibu fard bu jëlee li muy ñetti ñu xaaj alal des ñetti yoon mu jël benn bi ba'da dawil furud wal arzaq ginnaaw bi waa asxaabul furud jëlee ak borom hada ida kama kanatil muqasama lii kañ lay xew mooy bu dee ne gi buñ ko wàccee wàcce waayu euh, frère tunqisuhu da koy wàcc jox ko lu gën a néew an zaka ke baax baaqi bu ko naree jox lu gën a néew baax yi kenn du ko jox te lan mooy waral lool mooy bil muzaahama bu dee raj-raj loo dafa am frère yi tax maam eh, boo ko fi mooy comme fi ñu jóge sànq waaw fi ñu jóge sànq bu ñu baree bu ñu baree ñoom ñu naru séddoo lu néew boobu maam boo ko fa naree yóbbu muqaasama day moom tunqisuhu day duggo wa taaratan mu ne léeg-léeg nag yaxudu sudsal maali un sixième alal yépp lay jël walay saanu nazilan bi haali mu ne loolu nag manu koo wàcc waaw ma ne loolu moom daa manu la nekk mu koy wàcc waaw soo way am rek mais du ko wàcc illa ma mu ne waaw euh, mooy du wàcc du am lu gën a suufi incisé wa huwa al-inaazi mithlu axin fi sami wal hukmi mu ne wa moom ma'a al-inaazi bu fi nee soxna ay jigéen mooy sœur yi 'inda al-qasmi ca muqaasama mithlu axin dañ koy day mel ni frère seen frère lay mel moom maam ji day mel ni frère u sœur yi fii ca paar ba muy am wal hukmi ak àtte bi way laa ma'al ummi fala ya'jubuha bam des bu dee àtte yi nag mooy du taxaw àtte maam de illa ma al ummi bu dee sauf bu dee ne dafa nekk ak ki nga xam ne mooy yaay bu nekkee moom falaa yax ju bu xaar du ko xaj bu du ko xaj bu illa ma al ummi falaa yax ju bu du ko xaj bu déedéet du ko jële ci un tiers di ko yóbbu un sixième parce que moom ak uxtu shaqiqa nekk comme niñ fi ne woon ah bal solotul maali la yashuba li am ba des mooy un tiers alal ji mooy ànd ak moom mooy nday loolu lay yoon wax sub banil abi la da la daadi war fut banil ummi ma laj daadi mu ne pooleel ci compte bi banil abi voilà mooy lii liñ naan la mm, axu ashiqa ak uxwali ab benn lañu fi moo tax mu ne boole ko la dal àndaa bi surtout bu dee ne uxu ixwa ashiqa dañ fay nekk ak ixwali abu booy compter da nga leen ciy boole waaye war fut banil ummi maal ajdaadi kantaa nag ci nga xam ne kee mooy fii uxwa ashiqa ak uxwali ab ñoo ci ñoo fi yem bu dee uxwa ashiqa yi ñoom rek a fi nekk ak maam benn la bu dee dox wala ab kese ñoom ak maama fi nekk benn la ndax ki leen id laa bàyyi la te ñoom bàyyi lañ bokk ak ki dem moo tax waaye war fut banil ummi ma al ajdaadi bu dee nag frère wala sœur yi nga xam ne yaay lañ bokk ak madame a wala monsieur a ñooñ moom maam da leen di xaj bu moo tax mu ne war fut bañ ko banil ummi doomi yaay ki bokk ak yaay kese ak ki dem moom ma al ajdaadi ak maam duñu bokk maam da leen di xaj bu xaj bu xirmaan mu ne wax comme al léegi gis nga exwa yi fii mooy exwa ashiqa bu ñu fi newee ak maam ak exwali ab ñoom ñépp ngay boole booy compter mbir mi di leen séddale affaire yi hukmaka fihim inda faqdil da ngay ñëw euh, en fait fii li muy wax mooy bu boobaa exwa yi dama leen di considérer euh, bu may bu may séddale ak maam dama leen di frère paternel yi ak frère frère paternel yeeg germain yi dama leen di boole ñoom ñëpp compter leen boole leen ci affaire waaye bu ma ñëwee ba jox maam la mu am léegi mu des ixwa frère ashiqa yi frère germain yi ak frère maternel yi non frère paternel yi ñi bokkal baay kese bu boobaa nag léegi nga del hukmaka fihim inda faqdil jaddi mooy bu fi maam newul nan lay demee ñoom comme que ñoo fiwét mooy euh, ah mooy eh, ku sori amul cër ci miraas mooy ixwa ashiqa moo gën a jege ki faatu que ixwa yi nga xamante ni ixwa kii lañu ixwa li am moo tax bu boobaa dañ leen di xañ wasqit banil ixwati wil ajdaadi xukman bi adlin zahiril irshadi wasqit waddalal banil ixwati doomi frère yi mooy seen doom bil aj bu fi maam yi ne frères yi ñoom nekkuñu fi mais seeni dooma fi nekk maam yi ne fi mooy maam da leen di daanal hukman loolu àtte la xaj bu xirmaan hukman muy àtte boo xam ne mais adlin zahirin bu bu bu yoon bu juste waaw zahirin bu feer al irshad bu woo xam ne zahir al kon lii moo jëmoon ci loolu masala mooy ki li jëm ci miraatul jaddi ma al ikhwa ah insha allahu taala mottali na ak dariya bi la ak dariya bi bañ <laughs> bu doon dañoo kii lii la ñoroon def ba pare def ak dariya bi mais ah, gis nañ ko walillahi alhamdu wal minna kon léegi nag bii di ñëw ñu gis yi ñu waxoon ci wàllu insha allah ci wàllu lii la ñuy gis xam nga loolu xaj bu yi ñu jël alquran pour xaj buy kese mais dañuy gisaale benn affaire boo xam ne am na tamit bokk mu doon laaj yu mel noonu te euh, mooy bi ñuy gis ci euh, bon euh, parce que dina jariñ pour ñëpp pour mu gën a yaatu même bu dee moom expliquer nañ ko ko mais mooy pour man na dal ñeneen même laaj bi mooy mais man asabaat yi man asaba bin nafsi comprendre naa asaba ma bil ghayri comprendre naa mais asaba ma al ghayri man affaire boobu comprendre ma xam nga jigéen ak jigéen lañ la wax asaba bin nafsi góor yi neen lañ asaba bil ghayri mooy góor ak jigéen comme frère ak sœur frère bi ñëw tansib ko mais asaba mal ghayri day ne jigéen ak jigéen la man foofu dese naa ko comprendre léegi loolu lañuy ñëw gis bii di ñëw insha allah après gis li ñu waxoon ci xaj bu yi ci alquran kese waaw insha allahu taala kon ba bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa